alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii génn bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci qismu amwaali hawaazin wala ghanaaimu hawaazin muy séddale gi aleyhi salaatu wassalaam doon séddale alal waa Hawazin ba jox ci kilifaay Quraysh yi ka abi Sufyaana wabne aleyhima ridwaanullah comme Abu Sufyan ak doom ji waaye joxoon kilifaay tribu kaw kaw yi arab yi comme Uyayna ibn Hisn ak al Aqra ibn Habis ak al Abbaas ibn Mirdaas jox leen lu bare bare bari joxeem jooj nag mu doon joxe am ñoo xam ne joxu am ñoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo wane seen incompréhension laaj alayhi salaatu wassalaam ci ay teggin comme ni ñu ko imaam ibn Isxaaq daldi woon nettalee ci ki nga xam ne moo jógoon benn waay daldi laaj yonent mi alayhi ne ko waaye ah yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam a'tayta Uyaynata wal Aqra' ibn Haabis mi'atan mi'a wa tarakta Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri mu ne ko ah yow ndaw yàlla li de <clears throat> yow de jox nga Uyaynata ibn Hisn al Aqra' ibn Haabis ku ci nekk jox nga ko saa gëléem ba pare bàyyi Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri alayhi salaatu wassalaam daal di koy expliquer expliquer ñeneen ñi tamit li tax mu jox ñii te bàyyi Ju'ayl te loolu wan xamal leen ne loolu wanewul ne moom gaa yi ñoo gën Ju'ayl mennum Ju'ayl moo gën suuf si feesoon dell ci Uyayna ak ñi ak Aqra ak ñi mel ni ñoom naka noonu la waxoon amaana ci beneen xaw-xaw la bu bii mooy Amr ibn Taghlib radiyallahu taala anhu loolu mooy ñi nga xam ne loolu la jotoon wax lool ñooñu waaye mu am ci al munaafiquun al kibaar niñ ko gisa woon ci xadiisu seydina abdallah ibn mas'uudin ibn ibn abdin radiyallahu anhuma ne benn waaye ci lamsaar yi dafa tëb ci lamsaar yi ci lan ci askan waaye moos xam nga ne kook laysa min al ansaar laysa min ansaarillahi wa ansaari rasulihi sallallahu alayhi wa kooku xam nga ne mooy ci ñoom la bokk waaye am naa fiq la am naa fiq la imaam al-Waaqidi nag joxe woon na turam ne mu'attib la waaye loolu dañ ne joxe tur bi moo wérul ndax imaam al-Waaqidi wérul waaye le fait que ci ñoom la bokk te naafiq la lool leer na mu jóg ne ko wax waxam ju ñàkki teggin jam waxoon alayhi salaatu wassalaam ne maa araada bi hada wajha allah waliyaadu billah mu ñëwoon naan lii yonent mi alayhi di séddale de yàlla taxut jubloo ci yàlla de ndax séddaleem bi yàlla taxut ba seydna abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu daldi dem wax ko yonent mi aleyhi salaatu mu mer ci saase mu mer ci saase waaw <coughs> waaw ak la ci tegu woon gisoon nañ bi fiq boobu waxee keneen feelu ko après comme niñ ko gisoon ci riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley ci xadiis bi nga xam ne waa seydina ammaar ibn yaasir benn sëtëm moo ko nettali an miqsamin abil qaasim mawla abdillah ibn alxaaris ibn nawfal mu ne moom dafa génnoon ànd ak taliib ibn kilaab allaysi dem ba dikkal seydina abdallah ibn amr ñu ko fekk mu ngi tawaaf kaaba gi zaadaha llahu sharafa bokk ay dàllam daldi koy téye ci loxo ñu laaj ko mu nettali leen bañ ko laajee ne ko hal xadarta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xiina kallamahu tamimiyu yawma xunayn ne ko est-ce que fekke woon nga jataay fekke woon nga keroog alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko at-tamimi don wax ak moom te mooy Dhul Khuwaysira alayhi min allahi ma yastahiqu at-Tamimi mu ko waawaw nettali leen ba gis nañ li nga xam ne moom la waxoon naan alayhi salaatu wassalaam yaa Muhammadu sallallahu ala Ahmad ala sayyidina Muhammad qad ra'aytu ma qad fi hadha al-yawm yeneen gis fi def tey yonent ma saab ne ko ajal fa kay fara ay ah, kay yow kay comme que yaa ngi foon ana lan nga gis mu ne ko lam arak adalt gisuma ne maanu nga tey justice doxaloo ko tey ci sa séddale bi wal iyaadu billah ak li ci yonent ma lay saab saab waxoon riwaaye boobu waxoon nañ la riwaaye bu wér la defoon nañ tarji eh, taxriiju xadiis bi walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la ne imaam al eh, imaam ibn isxaaq rahmatullah i daal na koy soloo na imaam abu nu'aym <coughs> eh, imaam pa du imaam ibn isxaaq imaamu ahmad ak ñoom imaam eh, <coughs> al buxaari rahmatullah alayhi soloo na lu xaw a niroog li waaye bokkul Eh, fii gis nga seydna abdallah ibn amr ibn al-aas dafa tudd ne kooku zul xuwaysira la voilà imaam abu imaam abu <coughs> fait bii nii du ca bii génn na ko mais du ci ci mustaxrajam voilà ci mustaxraj bi mustaxraj mu def génn na ko moom imaam abu nu'aym na ko noonu imaam an-nasaa'i soloo na ko imaam al-Humaydi yu indi na ko ci musnadam léegi imaam al-Buxaari yi nag indi euh, na ko euh, ci al-adabul mufrad léegi wax naa la ne ci saxiix bi indi na lu mel nii parce que nañ njëkke boobu parce que dañ noon ima tey riwaay imaam Muslim la ñuy imaam al-Buxaari yi en lu gàtt la ci solo ci kitaabu fardul xumus mu ngi ko jële ci Seydina Jaabir mi nettali wax naa la xadiis Seydina imaam al Buxaari eh, imaam Muslim bi ci Seydina Jaabir ibn Abdillah la jóge <coughs> nga xam day ñëw di confirmer di gën a confirmer Seydina Abdallah ibn Amr al imaam ibn Isaaq xoola imaam al Buxaari yi ci soroon ñu gàtte Amr ibn Dinar la jaar mu ne an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne baynama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqsimu ghanimatan bil Ji'rana waxoon naa la dañuy wax bil Ji'rana dañuy wax bil Ji'rana Ji'rana id qaala lahu rajul i'dil qaala laqad shaqiita in lam a'dil waaw seydina jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhuma mu ne baynaa benn bés fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqsimu ganiima muy séddale màng muñ jële woon cib xare mooy bil Ji'irraana Ji'irraana ban xare la mooy Hunayn id qaala lahu rajul ba muy séddale rek benn waay ca saase id al fujaa'iya benn waay ne ko i'dil ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu salaam i'dil ne ko maandul ci li ngay def ci li ngay séddale wal iyaadu billah mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko laqad shaqiita in lam a'dil ne ko toskare nga waaw perte nga mooy yow toskare nga waaw ne man maanduuma loolu dinañ ci ñëw lool mooy lool la imaam al-Bukhari solo noonu la ko kiiwe mais kon xam nañ ne mbir mi Ji'irraana la voilà waxoon nañ la Seydina imaam euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom solo na xadiis boo xam ne xew xewul woon Ji'irraana waaye loolu ci neuvième année bi la xew te Seydina Ali asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Talib moo ko yónnee or boo xam ne moom la yónnee woon fële fi nga ak gànjar euh, yim yónne woon yaman yónni ko aleyhi salaatu wassalaam léegi buñ ñëwaatee kon ci nettali waa jii aleyhi min allahi ma yastaxiq comme ni ñu ko dige woon kon ñu gis <coughs> riwaaya bu imaam ibn isxaaq euh, imaam muslim ibn al mooy première mooy première xadiis bu ñëw ci bunt bi nga xam ne moom la shuraax yi def tudd ko baabu zikril xawaariji wa bayaani sifaatihim ci kitaabu imaamu muslim ci kitaabu zakaa ci kitaabu zakaa foofu la ko imaamu muslim ibnul xajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri baabu ci bunt bi nga xam ne zikril xawaarij fi nga xam ne fa la fa lay tudde moom imaam muslim waxoon naa la buntu yi ñuy def ko baabu sàngam loolu imaam muslim bindu ko zikrul xawaarij yi tudd xawaarij yi léegi lan mooy xawaarij ak yan masala yi lañu véhiculer ci umma bi ban poson ban virus lañ dugal ak lan mooy seeni melo ak naka lañ mooy nan la demee ñoom seen histoire loolu insha allah dinañ ci ñëw parce que euh, je suis en hésitation les affaires yi leeruma mooy instant bi damaa xamul parce que euh, ñaari ñaari choix la ñam parce que ñaari choix la ñam lu tax mooy soit soit ñu def lii mooy li ñu wax nii ci xawaari yi mas alaay xawaari yi ñu def ko fii kon que ñu ngi leen di door a tudd nii te ñu ngi nii di door a feeñ ñu ne nañ tudd nañ leen fii waaye nañ bàyyi ba jamono ji nga xam ne ci la ñuy gis yónni boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon yaman Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu te mu yónni woon ko alal ba même xaariji bii kàccoor bi wax Xunayn moom moo waxaat foofu bi wax Ji'irraana moo waxaat foofu interpellé waat yonent bi aleyhi salaatu salaam ci beneen séddale bu mu doon séddale waaw kon suwaa ñu xaar ba boobu hmm? foog naa ñu xaar ba boobu mooy tare parce que foofu yonent bi aleyhi salaatu salaam fii nii wax na seeni malawa mais fële dafa gën a yaatu xadiis Seydina Abu Sa'id al-Xudri bi radiyallahu ta'ala anhu boobu dafa gën yaatu yëfi yonent bi saa dafa yaatal mbir yi ñoom nan la ñuy mel seeni melo waaw ak ban ngëneel moo nekk ci ci ci ci ci faat ñu mel noonu xarit ñoom loolu lépp yonent bi saa saam leeral foog naa kon wallahu taala alam yaakaar naa ne ñu bàyyi ba boobu moo gën a mooy gën a approprié même fii bu dee ne ab ndax en bu ñu duggee fii bu ñu ko traité fii. bu ñu ko traité fii mooy duñu ko mooy dañuy on sera obligé indi xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri indi loolu Seydina Ali xew-xew boobu te pourtant xew-xew boobu accès guñ ci accès guñ ci te li ci des li ci des yàggul noonu li ci des jotu ko yàgg noonu loolu moo tax euh, ma gis ne kon insha allah nañ bàyyi ba bu ñuy gis loolu noonu ñu gisaale masalatul xawaarij waaw en tout cas pour pour l'instant nii lool loolu laa gis léegi fii ak fii ak bon fii ak affaire yi jeex bon on ne sait pas allahu alam fii ak ñuy jeexal nu mu tudd euh, kii fii ak ñu koy jeexal insha allah bon bu dee ne euh, gis nañ ne tamit ñu njëkke ko indi ko fii ci njànget yi tamit ñu def ko insha allah waaye moom pour l'instant daal nañ ne kon indice moo am waaw indice yi moo am <clears throat> ne bu doon bu doon jamono yi nga xam ne début ba <laughs> début bi nga xam ne dañu doon mën a def affaire yi euh, jataay yi <clears throat> ci Dropbox bi nga xam ne lu ñu def rek dañ ko ci doon dugal de ce ku ko amoon mooy yow da nga doon suivre à en temps réel waaw bu boobaa ñooñu noonu doon nañ ñu mën a joxe seen avis waaw wax ñu ne est-ce que ñu def ko léegi moo gën wala ñu def ko bii di ñëw ba jamonoy <clears throat> bu yónnee Seydina Ali ibn Abi Taalib mais walla walla alhamdulilah ala kulli xaal <clears throat> waaw pour l'instant daal pour man nañ ko defagul foofu léegi bu ma changé avis amaana naa ci euh, ut ay ay ay ay avis ba xam <clears throat> allah ba def ko fii léegi moo gën wala ñu def ko feneen nu mu ci man moom baax na waaye alhamdulilah léegi xadiis Seydina imaam Muslim bi mu ne xaddasanaa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhaajir mooy at-Tujiibi qaala axbarana al-Lays mooy imaam al-Lays ibn Sa'd imaamu ahli Misr an Yahya ibn Sa'id kii mooy al-Ansaari ndax Yahya ibn Sa'id boo déggee Yahya ibn Sa'id boo xam ne ñi bokk ak classe imaam Malik ñoom ñoo jële ci kooku kooku mooy Yahya ibn Sa'id al ansaari al madani voilà kooku mooy Yahya ibn Sa'id al ansaari du bokk ak Yahya Yahya ibn Sa'id al qattaan kooku mooy sëriñu <clears throat> ñoom ñoom ay sëriñ ñoom ci ci imaam Ahmad lañu woon même bu dee ne ñoo maase woon ay ay ay àndandoo lañu woon ñoo maase woon waaye moom seen sëriñ la woon léegi mu ne <clears throat> an an abi Zubayr an abi Zubayr mu jële ci abu Zubayr abu Zubayr abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus taalibe bu mag la woon ci imaamu ci imaamu jaabir waaw ah, taalibe daanaka foo ko déggee daanaka en général ci naa jaabir lay jële moom mudallisun la woon waaye <coughs> saduq la boo xam ne mudallis la bu an anawee côté boobu mook imaam ni sax ñoo fa niroo mooy an ana buñ nee an il faut ñu saytu mbir mi parce que mën naa bane mën naa tekkiwul ne jokkaloo na kon an abi zubayri muy abu zubayr kon wax nañ la ko muhammad ibn muslim ibn tadrus an jaabirin mu jële ci seydna jaabir ibn abdillah radiyallahu taala an anhuma wa ardaahuma seydna jaabir moo nettali nettali bii ci riwaaye imaam muslim mu ne ataa rajulun rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bil Ji'irraan munsarafahu min Hunayn wa fi thawbi Bilaal fidda wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqbidu minha yu'ti an-naas Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne ataa rajulun rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa am benn waay bu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bil Ji'irraana fekk mu ngi woon Ji'irraana munsarafahu min Hunayn fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon dóora jóge Hunayn ngir agsi Ji'irraana ngir séddale màng mi mu ne wa fii sawbi Bilaal fidda mu ne wa fii sawbi Bilaalin fidda fekk ci yére Bilaal mooy Seydina Bilaal yére bi soloon daf ko tàllal or ne woon ci nag or ne woon ci léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam di jël yaqbidu minha di di sëq ci oor bi yu'ti naasa di jox nit mu ciy sëq di jox nit ñi di séddale mu ciy sëq moom aleyhi salaatu wassalaam di séddale waaw ah fa qaala benn waa waajooju ne mooy xaalu yonent mi alei satu salaam mu ngi doon séddale c'est pareil comme riwaaya biñ jóge biñ gisoon jataay bii weesu muy bu kan Seydina Abdallah ibn Amr ndax woon waa ji dafa ñëw fa waqafa alayhi wa huwa yu'ti an-nas fekk yonent bi alei saatu salaam di jox nit ñi fa qaala mu ne yaa Muhammadu i'dil yaa Muhammadu i'dil sallallahu alayhi wa sallam maa aqbahahu min qawl i'dil ala haqqi ala haqqi man yaqulu hada mais kii mu ne ko ñëw ne ko fekk yonent mi alayhi salaam di sëq ci yére Seydina Bilaal bi fi mu def or bi di jox nit ñi ndax keroog Hawazin lañ fa jële or bi dafa bari woon tamit ndax seen lépp lañ indi jaam yee nga fa xar yeeg bëy yeeg gàtt geeg gëléem yi ak or beeg kii aar kii xaalis bi fidda waa ji ñëw ne ko yaa Muhammadu andil na ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa gis nga eh, sàllawlu bu yées giñ la doon wax ci jotaay bi wees indil maandul justal ci li ngay def qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko waylaka wa man ya'dilu in idha lam akun a'dil ne ko waylaka cim yow toskare ñeel na la toskare ñeel na xuru mbugal ñeel na la wa man yaadilu ida lam akun aadil ana kan mooy juste kan mooy maandu bu dee ne man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maandu ana kan mooy maandu ha mu tegal ko ci ne ko laqad xibta wa xasirta in lam akun aadil ne ko laqad xibta wa xasirta dëgg-dëgg xibta kuttus nga ñàkk nga perte nga kuttus nga wa ta perte nga waaw ida lam akun aadil bu dee ne man mii di sallallahu alayhi wasallam daal diw may daal diw may maandu waaw xoolal imaam an-Nawawi al ulama allahu akbar parce riwaaya bi dafa am beneen riwaay bu bokkul ak xib ta ta waaw moo tax mu ne ruwiya bi fatxi taa'i fi xibta wa xasirta wa bi dammiha fihima wa maana dammi zaahir allah wa taqdiirul fatxi xib anta ayyuha taabi'a idha kuntu laa a'dil li kawnika taabi'an wa muqtadiyan biman laa ya'dil wal fathu ashhar wallahu a'lam allah oh ci sharh an-Nawawi al-Minhaj imam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne zawul adab ñi yoomi teggin alhamdulillah alhamdulillah ba ulamaawul islaam yii yépp ñu def ko waaye buñ ko bàyyi woon ak saa ñàkk teggin yi ñu xam ñun xoolal mu ne imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne ruwiya xadiis bii nii soloo nañ ko ci bi fatxi taa'ifi xibta wa mooy xibta ta mooy def ko fatxa loolu soloo nañ ko noonu perte nga ku tus nga wax a sert ku nga te perte nga mu ne wabi dammihaa wabi dammihimaa fiihimaa waaye soroo nañ ko ci damm bi mooy au lieu xibta xibtu wax a sirtu mu ne wa maana dammi zaahir léegi nag kantaa bu dee xibtu moom lan lay ban maanaa la loolu leer loolu feeñ na allahu akbar allah mooy gis nga mooy leen parce que tu ci arab tu tout bu ma nee tout daxal tu xaraj tout akal tu sharib tu tout boobu mooy man mooy man lay dellu mooy man maa def man daxal tout mooy man maa dugg sharibtu man maa naan akaltu man maa lekk nimtu mooy man maa nelaw tu man la bu dee ta boobu yow la yow mi fi nekk may wax ak yow bu ma nee nimta akalta sharibta daxalta xarajta loolu ta boobu la la ta boobu mooy yow mi may waxal te nekk góor xoolal imaam an lu ma xam nga sànq ñun kii liñ jël da laqad xibta wa xasirt in akun aadil laqad dëgg-dëgg xibta waaw waqad xaaba man dassaaha perte na perte nga kuttus nga wa xasirta perte nga waaye mu ne soroo nañ ko tamit ci damm bi mooy xibtu wa mu ne lool nag maanaawam feeñ na waaw parce que loolu feeñ na waaw du ci jaar du ci jaar parce que yonent bi alayhi salaatu bu bon bi bu dee tuula wax mu ne maanaahu maana dammi zaahir mu ne wa taqdirul fatxi kantaa yow bu dee fatxa bi nag laqad xibta wa xasirta yow mii di wax naan ma indil de ku nga te perte nga mu ne niñ koy nattalee mooy xibta anta ayyuha taabi' yow de bu dee ne man maanduwuma mooy yow perte nga ku nga perte nga yow mi nga xam ne yow yaay toppee ndax man la buur yàlla def ñu war maa topp yow nee nga jullit nga topp nga ma bu dee ne yow ki ngay topp jubul mooy kon yow perte nga bu dee ne man jubaluma ida kuntu la andi ndax li kaw ni ka ndax bu boobaa da nekk taabi'an koo xam ne day topp wa muqtadiyan di di di di suivre di copier bi man laa yaandil ci koo xamante ni nii moom maanuwul moom du justul mu ne wal fath ashhar waaye nag fatxa bi laqad xibta wax xasirta loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw waaye riwaaye imaam al biñ gisoon hein riwaaye imaam al Buxaari gisoon te waxoon ko ci début bi foofu alayhi salaatu salaam dane laqad shaqi xam nga neen ko laqad shaqita hein hein mais maanaa boobu foofu it c'est pareil ak fii am na laqad shaqiita am na laqad ah shaqiitu laqad shaqiitu foofu it imaam al-Haafiz ibn Hajar ba mu koy firi ca Fathul Baari dane wa maanaahu zaahir maanaawam feeñ na waaw maanaawam feeñ na wal iyaadu billah hada ma qaalahu hada ar-rajul xam nañu kan la fii nii waxul kan la mais gis nañ ko ci xadiis Seydina Abdallah ibn Amr inda al imaam Ibn Ishaq ne Zul Xuwaysira la waaw léegi mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam ne bi mu waxee lool ne ko laqad xibta wa xasirta in lam akun a'dil mu ne fa qaala Umar ibn al-Xattaab Seydina Omar comme ni ko gisoon ci riwaay bee paase radiyallahu anhu daal di jog ne yonent mi alayhi salaatu salaam daani ya rasuulallah sallallahu wa sallam fa aqtula haadhal munaafiq Seydina Omar daal di jóg ne yonent mi alayhi salaatu salaam bàyyi ma jox ma mission yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa aqtula haadhal munaafiq bu ko defee ma daal di faat naafiq bi ñii waxoon naa la ñii ñoo ñoo fiir ci seen ndax seen diine ñoo fiir seen diine waaw fa qaala yonent mi alei salaatu salaam ne maadallah an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi inna haadaa wa asxaabahu yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna minha kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya Allah yonent mi alei satu salaam ne Seydina Omar maadallah maadallah yal nañu yàlla musal ci li nga bëgg a def mooy ci rey waa ji maadallah ñu ngi daw ci buur yàlla di làqu ba yàlla na bu lool am Allahu akbar Allahu akbar maadallah ndax lan yonent mi alei salaatu salaam comme ni ñoo xam bi paas sa waaye da ko de mu ne maada allah an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi waaw mu ne parce bëgguma nit ñi di wax naan ah seydinaa muhammad de sallallahu alayhi yi <laughs> xam nga lool moom bu amee léegi mooy nekk scandale lañ koy def scandale te ñoom ci seen bopp seen démocratie yeeg seen caaxaan yi nekke ak yi nga xam ne mooy seen réseau yi mooy temps Kisra ak ñooñu seen yooyu ñoom yooyu ñu nekk woon ci boppam ñaata yoon lañ doon faati nit mais kenn lu ñu toog di di di di di di di di kii parce que dañ leena parce que euh, ñoom Euh, dañoo faat ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy seeni mbokk déedéet wala daa am ku ñu faat duñu duñ leen ko duñ leen ko wax de waaye nag bu dee yonent bi alei satu xam na ne gaa yi cible lañu mu ne ko man bëgguma mushrikuuna yi mooy lii la yàkkamti nañu gis loo xam ne lañuy ne jàpp ni voilà vous voyez qu'est-ce que vous c'est des fanat alhamdulilah c'est des fanatiques gars yi gis nga nii la ñu ngi nii ils exécutent ils exécutent leur leur leur citoyen ñii xam nga ne baaxuñ ci seen bopp baaxuñ ci ñoom gis nga gars yi c'est des yoo xamante ne ñuy nii waaw yonent ma lay saar-saam nag moo tax loolu dafa am solo waaw kii nii mérité na ñu faat ko mais nee na duñu ko faat pourquoi parce que image image dafa am solo image dafa am solo du mooy li ëpp solo de mais nag am na solo du mooy li ëpp solo waaye am na solo voilà parce que mooy image bi nga xam ne moom la l'islam di véhiculer yooyu yëpp yonent ma lay saa sam da ko doon seet am na ñoo xam ne mérité ñu fàttali kii nii mérité mais mu ne déedéet lu tax maadallah yal nañu maa ngi làqu ci borom bi subhaanahu wa taala an yataxaddasa annaasu anni aqtulu asxaabi bëggumaa may nit ñi aw way wu bon wu ñuy wëy wu ñuy wëyal naan man gis ngeen de ray na Dul Xuwaysira te pourtant gëmoon na ko kon yéen ñi ci des naan yéen da ngeen di waaj dugg ci lislaam xamu ngeen ci li ngeen di dugg xamu ngeen ci li ngeen di dugg ki ngeen nar a topp nii laa day rey ay ay ay àndandoom waaw day reyay kon nag il faut faire bu ko defee gars yi def benn campagne médiatique boo xamante ne nii pas possible lay gis dabu dara xewee surtout ñun moom bu dee suñu Sénégal yi waxuñu parce que ñun moom doxaluñu daraay l'islam moo tax gars mais réew yi nga xam ne ñoo doxal l'islam gars yi dañ leen di surveiller à la loupe waaw ñi nga xam ne lu dee dee ah wolof moom fee toog naan ah sharia Arabie saoudite bi dum yow moom amoo wax quoi wax yàlla amul lu ñu wax ay gars yi te kaay ay la ñuy wax yoo xam ne ku leen ci ne woon indi leen ci preuve amuñu ko wal iyaazu billah xamuñ ne loolu buur yàlla dina leen ko loolu ñuy wax naan ah Arabie saoudite seen bi daal kii bu dee gars yi étranger yi rekk lañuy teg pen yi waaw fii mu ne kilifa yi doo saoudien bu ñu condamné à mort daanaka doo ko gis lu dul xanaa opposant boo xam ne gaa yi bëgguñu ko waaye dara duñ leen def dara surtout famille royale bi mais kii wax loolu kan moo wallahi boo ko ne indil preuve amu ko amu ko léegi moom mu ngi tooñ ñoo xamante ne nii moom amul pour l'instant en tout cas chance pour gis leen ngir jéggalu leen daanaka amu ko daanaka amu ko te du ñooñu rek la koy wax de xoolal ñu ngi koy wax ci àddina bi yëpp ku nekk mu tooñ la ak làmmiñam tëj ay julleem te ay julleem dañoo doy wax ay kooram waxi noppi tudd yàlla daanaka lu tudd yàlla lu lu néew kooku talul boppam defar xool jikkoy xolam yu bon yi mu yor yi nga xam ne yu ñaaw nga xam ne iñaanante bi bi xew ñu xam ko ak tamit ñàkk soppante bi ak fanatisme gi ñu nekk ak parparloo gi ñàkk xam ñàkk jàng yooyu yëpp tal yow loolu doyu la woon doyu la woon mission nga def loolu fexe génn ci ñëkk ñëkk yi nekk sa xol bi nga amal nit ñi ak sa sa lor di ngay lor nit ñi loolu doyu la programme fexe defar sa bopp fexe fexe xool nan la li li li yonent bi alayhi salaam jàngale nga tënku ci loolu doyu la nga nekk fii di wax di di véhiculer ay rumeur yoo xamante ne nii amoo ci benn preuve qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi leen seeni preuve koo ci wax indil preuve am ñiy wax loolu lépp amuñ preuve te ñun même bu doon sax bu ñu nattable woon tal que noonu la demee mooy ñun moom amuñu lu ñu wax ñun en tant que sénégalais on n'a rien à dire aux autres comme ay même ñeneen ñi ay gars yi xam nga ne lii yenn charia bi yow yow yow défaut yow moom baax na bañ na ne duggal ci géejug charia danga ne man moom waxuma la géej gi mais tafes ga sax duma fa taxaw ñi nga xam ne ñoo dem tooyal ci seeni tànk minimum commencé di dugg nga naan gars yi seen dugg bi woo non ñii seen dugg caay caay bi xam nga ne dugg bi walla yàlla yow nan nga ko mën a waxe nekk ca jéeri ga kaay dugg ci géejug sariya nga bañ ne tafes ga du ma fi taxaw ña dem di taxaw ca tafes ga di dugal seeni tànk nga leen di ŋàññi mais ñun est-ce que seetaan nañ suñu bopp est-ce que seetaan nañ une minute suñu bopp est-ce que seetaan nañ une minute suñu bopp quand tax gars yi teentamaar gi yenu bu mooy gis nga réew yooyu dañ leen di seet alaal la waaw lu xew gaa yi pompe ko voilà États-Unis ñaata nit lañ fay exécuter ñaata nit chaise électrique est-ce que gis ngay association di génn ci mbedd yi di protester lu nekk nga dégg waa ONU di wax ñii ko nekk di wax dégg nga mais ñu ne kenn lañuy ñuy exécuter la ñuy teg daan euh, euh, euh, Arabie saoudite wala réewum jullit muy appliquer charia nga gis association yi. ate yeeg ñoom ñun sax ndax noonu lañ mel quoi xaaruñu ci ñoom lu dul loolu mais munaafiquunal kibaar yi nekk ne ay jullit lañu yor ay tur yu rafet ci jullit ñi di mbubboo naan ay lu nekk lañ ñooy ngay gis ca kaw ñooy gine yuuxu ñépp naan contre loolu contre la barbarie walla iyaazu billah mais nag mu am benn affaire bu am solo <laughs> le fait lii nii xaqu yonent bi alayhi salaam la loo xam ne moom moo délaissé ne garaawul mais xam nga ne kenn du ne ah fii nii am na koo xam ne dafa sàcc ba preuve leer ñu war a dagg loxoom gars yi ñu ne duñ dagg loxoom parce que dañuy image bi lañuy bañ a yàq ci nit ñi déedéet du loolu ah. mais bu boobaa nee nañ wax lu leen neex. lii ak yonent bi alayhi salaam ci bopp moom wax moom moo ne atte bi moom leer na Seydina Omar xam na atte bi te wax na ko mais comme que moom mooy ash-shari' mooy tëral loi yi moom la ñuy laaj est-ce qu'on va exécuter la sentence wala déet mu ne déet waaw mu ne déet déedéet ma'aadallah an yatahaddatha an-naas anni aqtulu ashaabi mooy maa ngi muslu ci yàlla pas ci nga mooy conséquence boo ko faatee yàlla na ma yàlla musal ci loolu mu nar am mooy nit ñi di nettali naan man damay faat samay saxaaba loolu day wan ne boo nekkee ci lu baax tamit des fois di sóoraale mushrikuuna yi sa noon yi baax na waaw waaw ndax sinon yonent bi alayhi salaam du ne ma'aadallah an yatahaddatha an-naasu anni aqtulu ashaabi mu ne ko inna haadaa mu ne ko gis nga waaj yaa Umar gis nga waaj wa ashaabahu ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ay àndandoowam ay partisan wam comme ñi mu waxoon ci nettali imaam Ibn Ishaq bële bu Seydina Abdullah ibn Amr inna lahu shi'a sayakuunu innahu fa innahu sayakuunu lahu shi'atun yata'ammaquuna fi diin dinañ am ay kuréel yoo xamante ne nii ay partisans wam lañuy ñuy doon waaw mu ne ko nag yaa moo Umar inna haadaa mu ne ko gis nga gaay yi inna haadaa wa asxaabahu waaj ay ànd ndoowam ñi mel ni ñoom ñi mel ni moom yaqra'uuna al-qur'aan dañuy jàng al-qur'aan waaw waaye laa yujaawizu xanaajirahum mais gis nga alxuraan yoon ñuy jàng seen put yi du ko dépassé waaw genn pay duñu ko ci am Allahu mooy seen put yi du ko dépassé mooy ne mbir mi njàng mi ci seen làmmiñ yi la yem ci seen làmmiñ yi la yem waaye seeni jëf sori li nga xam ne moom la alxuraan ji ñuy pourtant jàng seen làmmiñ yi di digle te mooy xormatu damal muslim wa man qutila mu'minan faqad ja'alna li waliyyi sultaana fala yusrif fil qatl innahu kaana mansuura surtout yooyu di wax ci wàllu ñoŋal deretu jullit gaa yii nag ay nit lañ ñoo xam ne gis nga alxuraan doon ñuy jàng mu leen di wax loolu xaale wuñ ko xoolal seeni jëf bu ñuy jëf dañuy jàng alxuraan waaye dépassé wul seen put yi gis yi dépassé wu ko parce que li ñuy tari ak li ñuy jëf c'est diamétralement opposé seeni jëfu soreek la ñuy tari waaw Allahu akbar kon loolu mooy benn gis nga lañuy jàng yool ba du weesu du weesu seen put yi du dem fet amul duñ ci am dara waaw akbar kenn du leen nangul dara ci seen njàng moomu dara du yéeg waaw mu ne yamraquuna hein mu ne yamruquuna min ad-diin dañuy génn dañuy génn ci diine ji waaw yamruquuna minhu minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya allahu akbar gis nga ni ñuy gaawe génn ni ñu nekke doon di di mooy di di teengal parce que teengal gi yóbbu ci lii la waaw ah dañuy génn ci diine ji ah dañuy génn ci diine ji kam ni nga xamante ni comme ni nga xam ne noonu la xeej bi bu ko nit ki sànnee ni muy gaaw deme allahu akbar buru dali cible bi noonu la gaaw a génn ci diine ji waaw loolu la mooy riwaaye imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah léegi nag ginnaaw bi gisee lii kon ginnaaw lii kon keneen naafiq baa ngoog kii moom moo raw sax naa kii moom ñoo yem rek ndax parce que naafiq bi moom c'est que kii nii non ñii dinañ gis masalaay xawaari ji insha allah pour wanne tamit seeni melo buñ ko xawee xam ne xaa ah, ci nga naan mais gars yi ils sont toujours là kon ne na waaw waaw ay woyu ak xawaari ji niñ fi tase nga naan la xawaari jee bari ah. léegi ah, ñu continuer kon pare nañ ci nettali bii nii budul xuway sira wax nañ la moo ñëwaat ca jamonoy Seyna bu Seyna Ali bi di yónnee yonent bi alei satu salaam depuis Yaman di ko yónni or bi dina fa feeñaat moom Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min Allah ma yastaxiq imaamu e, imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi daf ñuy nettali ndax gisoon nañ riwaaye Seydina Anas yu bari la yoo xamante ni day wax yonent bi alei satu salaam keroog bi muy séddale màng mi mu jox nit ñi walam yu'til ansaara shay'a mu jox nit ñi waaye joxul ansaar yi dara waaw joxul waal ansaar dara léegi nag ñàkk jox waa lansaar googu nag lenn eh, ci ñoom lamsaar yi muy waa ahlul madina ah dañ cee gis que ne mooy daa am ñu ci wax tamit wane seen incompréhension wane seen incompréhension imaamu anas nettali na nettali yooyu waaye imaam Abdallah ibn Zayd ibn Aasim bi net kii mooy kan eh, Abdallah ibn Zayd ibn Aasim ak Abdallah ibn Zayd ibn Abdi bokkuñu Abdallah ibn Zayd ibn Aasim bi mooy ki nettali njàppum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kële ibn Abdi mooy ki nettali nodd gi gisoon nañu ko waxoon nañ foofa këne wuute nañu ba ñuy gis affaire u nodd yi waaw abdallah ibn zayd lañ bokkoon kii mooy almazini voilà xam moom dane xadiisam mu ngi ci saxiixu imaamu al buxaari na ko noon imaamu muslim ibn al raxmatullah alayhi daal dina koy solo moom abdallah ibn zayd ibn aasim mu ne lamma afaa allahu ala rasuulihi yawma qasama fi nnaasi fi lmuallafati quluubuhum walam yu'ti al-ansaara shay'an fa ka'annahum wajaduu id lam yusibhum maa asaaba nnaas mu ne moom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne ci la suñu boroom subhaanahu wa taala jox alayhi salaatu wassalaam alal ji mu ko jox delloo ko ci loxoy jullit ñi keroog ci xare Hawazin xare Hunayn qasama fi nnaas dafa séddale ci biir nit ñi màng mi fil mu'allafati qulubuhum daanaka ñi joxoon daal daanaka la plus grande majeure partie bu mu jox mooy ñi nga xam ne bi ñu tuubee yàggul wala ñenn ñi bañ leen joxee lañ tuub comme ñoom Seydina Safwan ibn Umayya daanaka te ñoom ñi ci ëpp ci waa Quraysh lañu woon ak ñi nga xam ne ñooy tribu grande tribu yi ñu la waxoon ñoom al Aqra ak ñoom al Abbas ibn Mirdas ak al Uyayna nee na nag walam yu'til ansaara shay'a te joxul lansaar yi joxuleen leen dara dara dara waaw lansaar yi moom joxu leen lenn dara joxu ko léegi nag mu ne bi lool xewee nag fa ka annahum wajadu id lam yusibhum ma asaba wajadu mu ne gars yi dafa mel ni mbir mi da leen a xaw a mooy wajada fii boo ko la mooy mbir mi metti leen waaw ñu mel ni dañu yëg seen mbir mi daal dañoo yëg loo xam ne genre bon euh, bon lu leen metti daal ci mbir mi waaw ba nga xamante ne li nga ba nga xamante ne nii li ñu jox nit ñi kenn joxu leen ci dara mooy màng mi amuñ dara waaw <laughs> mbir mi am ñoo xam ne xaw nañ ci mbir mi daal neexu leen Seydina Anas it radiyallahu ta'ala daal dinay solo mel noonu léegi nag ni ñuy def ni ñuy def ah <laughs> nañ wax li Seydina Anas wax débutam après ñu gis nag riwaaye Seydina imaam Ibn Ishaq après bii di ñëw nag ñu gis riwaaye saxiixay insha allah eh, Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne alhamdulillah yarhamukallah wala nañ bàyyi loolu après nañ dinañ ci ñëwaat ndax dinañ ci ñëwaat nañ jël riwaa imaam ibn ibn Isxaaq rahmatullah imaam ibn Isxaaq mu ne haddathani Aasim ibn Umar ibn Qataada léegi xam nañ ko de naka noonu mu ngi ci siiratu ibn Hishaam waaye mu ngi ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne moom imaam Ibn Isxaaq haddathanii wa haddathanii Aasim ibn Umar ibn Qataada an Mahmuud ibn Labiid an Abi Saciid al-Xudri radiyallahu ta'aala anhu. Tallal bi rafet na de. imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne. wa haddathanii nettali na ma Aasim ibn Umar sama sëriñ di Aasim ibn Umar am Mahmoud ibn mu jële ci Seydina Mahmoud ibn Labid saxaabi la woon boo xam ne ci tuut tànk yi la bokkoon moo tax ñoom saxaabalañ lañ ci wàllu maqaam ak daraja ndax gis nañu alayhi salaatu wassalaam waaye daanaka soloowuñ ci moom côté riwaaye lañ leen di boole comme taabi'i mais ay saxaaba radiyallahu anhu an abi said mu jële ci seydna abi said alxudri radiyallahu anhu annahu qaal mu ne ah lii e, riwaaya imaam ibn isxaaq bi nekk ci sura siiratu ibn hisham dane foofu lamma a'ta rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma a'ta min tilka al-'ataaya fi qurayshin wa fi qabaa'il al-'arab wa lam yakun fi al-ansaari minha shay'un wajada haadha al-hayyu min al-ansaari fi anfusihim xatta kasurat minhumul qaala xatta qaala qaa'iluhum laqad laqiya laqad laqiya wallahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawma Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne ci la alayhi salaatu wa salaam joxe bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la joxe li mu joxe ci al ataaya fii mooy ganimatu hawazin li nga xamante ne moom la jële ci màngum hawazin mi bi muy séddale di séddale ci ñan fii Quraysh ci waa Quraysh limoon nañ leen ñoom Seydina Abu Sufyan waaw ak ñoom mu jox leen lu bari wa fi qabaa'ilil arab jox tamit ci màng mi ci qabaa'ilul arab muy ci tribus yi jox leen lu bari mu ne walam yakun fil ansaari minha shay waa lamsaar nag ñoom joxe ji yonent mi aleyhi salaatu salaam joxu leen dara dara ci mbir yi màng mi mais du dara lu mu leen ci jox waaw mu ne bi lool xewee wajada hada hada al hayy min al fi anfusihim léegi nag ah quartier bii mooy waa lamsaar ñii ñu daal di mbir mi daal xawleena metti daal mais du ñoom ñëpp comme niñ koy gisee ci riwaaya Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala mbir mi daal al am ci daal genre oh, xaw mbir mi daal bon ñenn ñi xaw ci mer ci mbir mi daal ni mu demee xawuñ daal kontaan mbir mi daal xaw leen attristé daal le fait que daal màng mi amuñu ci dara dara dara ba am mu ne hatta kasurat fihimul qaala ba wax ji nag bari seen biir waaw ndax xam nga buñ masoon a nekk nii ñenn dañ doon nekkan mooy ñu ñosoon toog ñi bokk dañuy nekk nii eh, di waxtaan ñoom ñépp ay nekkandoo léeg-léeg ñenn ñi nekkandoo léegi nag bi mbir yi bare ñuy wax di wax daal di wax ci mbir mi daal ah waaw yonent wala sa sam tey de moom daa séddale lépp bañ waaw mu ne mu ne ba benn waay bi wax ji bare xatta qaala qaa'iluhum ba benn waay ci ñoom daldi wax ne laqad laqiya wallahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawma ne laqad dëgg-dëgg laqiya daje na wallahi waat naa ko ci yàlla rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa qawma daje nag ay ñoñam yonent mi aleyhi salaatu salaam de wat naa ci yàlla ne daje nag waa ñoñam ah dellu na ci waa Quraysh de waaw léegi nag bi loolu amee mooy daje nag ñoom ah, mooy comme si yonent mi aleyhi salaam ba mu gisee waa Quraysh mooy aji wax ji mooy la dox digganteem ak ñoom ndax ci ñoom la bokk moom ñu jàpp ne da leen a fàtte waa ji loolu la xalaat que ne ah, ba mu gisee ay mbokkam daa mel ni yonenti ma lay sarsam dañoo fàtte kon ba mu dajeeg waa mbokkam yi moo tax jox na leen lu bari bari ak qabaa'ilul arab yi ñun nag waa Ansaar amul bi loolu amee seen kilifa di Seydina Sa'd ibn Ubaada ndax kilifa boo newee jiite jiite ay nit incompréhension am seen biir kam am yow yaa war a dox sol sa dàll dem ngir lijjanti loo ngir yeggi ko ki ñu ko war a yégge yegge ko sëriñ bi ngir moom mu xool leeral mbir mi ngir nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am yaakaar boobu am njortu boobu loolu daal di deñ ci seen xol yéen ndax loolu du lu du lu gërëm mu ne fa daxala alayhi Sa'd ibn Ubaada Seydina Sa'd ibn Ubaada sayyidul ansaar ina xaana ana idin mu daal di dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy wax ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam in haadha al-hayya min al-ansaar qad wajaduu alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadha al-fay' alladhi asabt qassamta fi qawmik wa a'tayta 'ataaya 'idaaman fi qabaa'il al-'arab wa lam yakun fi hadha al-hayy min al-ansaar minha shay' Seydina Sa'd ibn Ubaada gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna mu ne ko yaa rasuulallah e ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam al-hayya min al-ansaar qad wajadu alayka fi anfusihim ah, mu ñëw ne ko ah, ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sama mbokk yi de ci lansaar sama mbokk yii ci lansaar yi waa Medina qad wajadu alayka fi anfusihim ah am na luñ yëg ci seen xol yi ci yow de mooy daal loo xam ne ci loo xam ne mu ne ko quartier bii ci lamsaar yi qad wajadu mooy daal ah, ñàkk nañ ñoom daal am na luñ yëg ci seen xol yi daal ci mbir mi nga séddale tey waaw ndax li nga joxe ci màng mi mi nga xam ne moom xat asabta alladhi asabta gis nga bi nga xam ne yow yaa ko jox waxu ñun ñoo ko jox de ñun ñoo ko liggéey déet yow yaa ko jot ndax qasamta fii xaw mi lenn ci ñoom de dañoo gis ne dangaa séddale mbir mi ci ñi nga xam ne yaak ñoom a bokk mooy ñi nga gën a jegeel ndax ñoom ñépp la bokkal mais ñii la gin a jegeel qassamta fi qawmi ne ko séddale nga sa sa wa a'tayta ataaya 'idhaman fi qaba'il al-'arab te yeneen ci ma lay saaf saaf ñoom gis nañ ne benn partie ci ñoom gis nañ ne en tout cas am na ci ñoom ñu gis ne non seulement séddale nga say ñoñ di waa Quraysh waaye jox nga jox may yu jox nga ko ci biir tribus arabes yu màgg a màgg a tey moom li nga joxe li nga jox tribus arabes yi lu màgg la tey li nga jox tribus lu màgg la waaw léegi mune ne walam yaku fi hadha al hayy min al minha shay te quartier bii ci lamsaar yi gis nañ ne ñoom amuñu dara ci li nga séddale waaw jox nga waa Quraysh te jox nga ci qabaa'ilul arab yi tribus yi ay may yu rëy rëy rëy léegi bi mu waxee loolu mooy egg na yonent bi alayhi salaam li nga xam ne moom la am ñuy xalaat ci ay ñoñam yonent bi alayhi salaatu ne ko fa ayna anta min daalika yaa Saadu ne ko léegi dama lay laaj fa ayna anta min daalika yaa Saadu mooy waa yow lii nga nettali yow lan moo ci sa position hmm? li nga ñëw toxalal ma ko que ne am nañu xalaate nii ba nga wax ma ko yow lan mooy sa position ci loolu ñooñu xalaat qaala seydna Sa'd ibn Ubaada ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa maa ana illaa min qawm la as-sidq hada huwa as-sidq mu ne ko lan mooy sa position mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam